en fait mafhum yi dafa am luñ naan loolu ci wàllu usul la dafa am luñ naan mafhumul mafhum yi ci boppam d'une manière générale dañoo diviser wu ci en ci deux parties muy mafhumul muwaafaqa ak mafhumul muxaalafa mafhumul muwaafaqa mooy bi nga xam ne mooy ah, en fait bon lan mooy mafhum d'abord bala ngay wax lii ah, c'est vrai ça ça c'est vrai <laughs> mafhum mooy bu ma waxee bu ma waxee man bu ma waxee bu ma nee par exemple bu ma nee gis naa Ibra gis naa Ibra loolu mooy lan mooy mantuuq mooy li ma wax mu leer naññ amul benn ambiguïté ci sama wax gi mooy kan laa gis Ibra laa gis bu ma nee gis naa Ibra loolu benn wax mooy euh, mooy loolu mooy mooy li nga xam ne lii moom maa ko wax moom dafa leer mooy kan laa gis Ibra laa gis loolu lañ naan mantuuq mooy li ma exprimé wu mu leer naññ yow nag liñ ciy déggee. mooy xam nga nit man na ne sinon le fait que kon sawaay ne gis naa Ibra kon mooy gisul Demba xam nga man waxuma ne gisuma Demba waxuma loolu mais waa ji moo ci déggee voilà moom yow yaa dégg ci li ma wax que ne ba ma nee gis naa Ibra loolu day tekki ne gisuma keneen kudul dul Ibra alors que loolu man waxuma ko yow nag man nga ko ñuy tiire mooy waajoo xam ne dafa ñëwoon. fenn fekk fekk ma fa na ay nit ñu toog man ma ne seen mbir mu ne ma mais sawaay yow gisoo gisoo Moodu ma ne gisuma Moodu waaw fekk mu ngi seetaat beneen waay bu ko neexee mu laaj ma mais diwit gisoo ko waaye bu ko bu dee moom dafa dégg sama wax que ne bi ma ne gisuma Moodu lool man na ne kon ah loolu day wane ne kon gis na keneen ki may seet loolu moom moo ko ci déggee lool fait loolu mooy mafhum mooy man li ma wax lañ ciy déggee léegi nag euh, loolu mooy différence entre mantuq mooy li ma wax mu leer nañ waaw yooyu nag dafa am ay différence ay ay ay ay ay boo xam ne sarih ak mantuq boo xam ne ghayru sarih euh, loolu moo léegi euh, bon ay mantu ghayru sarih ay ay sarih ak ghayru sarih loolu taxuñoo jóg ñun fii mu ne ñu ci mafhum bi en tout cas ci globalement loolu mooy mantuq mantuq mooy li ma wax waaw bu ma nee Moussa wàcc na mooy Moussa wàcc na laa wax yow nag boo ci déggee la fekk que ma ne Moussa wàcc na mooy ne kon yow da ngaa bëgg a wax ngañ wàccul loolu yow yaa ko ci dégg mais man waxuma loolu hein kon mantuq mooy li ma wax mu leer nañ mafhum nag mooy li nga xam ne moom nga ci dégg moom nag dafa am ay ay ay xaaj euh, comme que moom la imaam Ibnul Qayyim di junj fii moo tax des na ci taxaw tuuti insha allah mooy affaire mafhum bi ndax bi mu ne euh, wa qawluhu wa qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam li Ka'b radiyallahu anhu ama hadha faqad sadaq ah kanta kii de wax na dëgg dalilun zahirun fi tamassuki bi mafhumil laqabi inda qiyaami qarinatin taqtadi taxsiis al-madkuur bil hukm waaw loolu day dalil la bu leer feeñ ci ñi ngoy ci mafhumul laqab tee ci bu dee ne dafa am lu lëkkaloog moom loo xam ne day wane ne ah àtte bi kat li ñu tudd ak ñu tudd ci loolu lañ jagleel acte bi mooy acte bi daf koo jagoo du du du du du fa jóge di dem feneen wala muy jàll muy jalgati acte bi du jalgati ci moom kese la yem moo tax kon mafhum yi léegi mu des kon mafhum mantuq wax nañ la ko mooy li ma wax mu leer quant à euh, moom dafa am ay ay ay partie wax naa la définition bi ci lu gàtt mooy bu ma waxee bu nit ki waxee li ngay déggee à travers waxam wala le contraire wala à travers ndax mën na nekk à travers waxam ah kon lii lay teg mën na nekk man au con mooy li mu wax li mu wax ak waxam contraire li mu wax laa ci déggee lool ñaar yooyu ñoo am muy li ñu naan mafhumul muwaafaqa à travers li mu wax kon comprendre naa ci lii ak ah d'après li mu wax kon mooy lële contraire bi existé wul wala existé na. bu njëkk bi mooy biñ naan à travers mooy sous-entendu la voilà moom lañ naan sous-entendu en mafhum mooy li may sous-entendre en ci waxu nit mais waa ji waxu ko nag waaw sawaay mas ngaa naan euh, mas ngaa naan euh, bière nga ne en tout cas man masumaa naan champagne waaw waa ji li mu wax dafa leer moom dane masula naan champagne yow nag boo ci déggee ne ah kon sawaay naankat la c'est moom champagne la naanul mais kii naan na Beaujolais naan si kii vodka bi mos na ko ah si si sawaay a saay saay moo garaaw <laughs> Kronenbourg bi mos na ci ndekete moom daal nee na champagne daal yow waa ji waxu la ne naan na yooya ah, mais yow yaa ko ci déggee contraire yooyu <laughs> mafhumul muwafaqa mooy bu ma waxee ab wax yow nga dégg ci loo xam ne mooy dafa dëppook affaire bi mooy vraiment mooy moo tax ñenn ñi di ko tuddee faxwal xitaab wala alqiyaasul jali ainsi de suite di ko tudde loolu lépp dañ koy woowe mais ah mooy bu ma nee hein gis nga gis nga yow booy mooy benn waaye buy tëkku benn booy booy gis ngeen yow bon bu yóbboo nga dégg bu baax li ma lay wax temps yii yépp saa bu ma la waxee defal defoo gis nga tay tay tay xoola laa lay wax toogal fee maa ngi nii toog gis nga boo nee e e e kese boo ko waxee ma escanté la boo naan e ma lay escanté waaw toogal fee maa lay xool e e rek waxal e mooy ma escanté la mais comme que bu dama ne ko man bu ma ne <laughs> boo nee ima escanté la waa léegi bu tëbee nag daal di di di di di zëmbale loolu mooy kon ah, à fortiori la <laughs> ala bi aw aw ahra yow mooy boo sëqatee sëqat kese boo ko defee ma escanté la ku ñuy tere sëqat di nag ñëw di wax di di wax ah loolu mooy mafhumul muwaafaqa kon mooy booy moo ciy dégg mi tëkku ko ne ah. lan mooy muwaafaqa boobu ah comme que man moom bon yee saa yi tàng na tey de bon li ma wax moom c'est strictement nee na ma sëq kese bu ma ko defee hein daf may escanté kon booy bi moo ciy dégg ne kon kon du ma wax ndax wax a dina gaaw di yow comme que sëqat lañ boo ko defee ñu escanté la kon kay doo wax loolu mooy mafhumul muwaafaqa waaw loolu <laughs> parce bon yow bu dee ne sëqat lañ la tere kon ki wax kay foofoo gën a garaaw bi waaw boobu mooy bi gën rëy moom mooy bi nga xam ne mooy bi nekk ci kaw mu am beneen mu am euh, bi nga xam ne mbir mi te lool bon boroom xam-xam yi boo demee ci téere usul yi dañuy joxe exemple bi alxuraan naan falaa taqul lahumaa uffin say waajur sa ñaari waajur bu leen wax way way topp leen ne uffin nag du ne leen uff ah. non non walaa taqul lahumaa uffin mooy wax ju wax ju déplacé te ñaaw ñu waxu par nga ne seulement pas bi da ngay waar waayu da ngay déconné quoi oh. ay mère bi mère bi c'est que jamonoom dafa weesu ko waaye oh. yow saa yi da ngay waaru quoi mère bi. lool la lay wax loolu la la alxuraan ne say waajur bu leen ko wax waaw kon kay bu dee ne yow loolu mooy li tuuti. wax kese lañ la teree mooy wax jur nag ñagas rek bu leen ko wax sàkkantuma laa dóor yow yaay xam ne yow mi ñu ne say waajur bu leen wax wax ju ñagase noonu nga xam ne ci say làmmeñ rek lay jaar say tuñ lay jaar lañ la tere waaye sàkkantuma laa nag ñëw ba di leen dóor nag voilà loolu mooy exemple comme <laughs> lii bi ma waxoon sànk boo nee in eh, wala boo sëqatee may scanca la léegi yow kon mooy yaa ciy dégg ne kon bu ma waxee moo gën a gaaw kon yow alxuraan bu la bul wax say waajur waaye topp leen ne wala way way way man paa bi dara ci dul def quoi moom dafa compliqué quoi bu dee loolu lañ la tere sàkkantuma laa dóor voilà boobu mooy bi gën a kawe léegi nag mu am boo xam ne ci mafhumul muwaafaq yi yoo xam ne ñoo tolloo mooy liñ la tere xam nga bee yow liñ la tere la ci dégg na le moo gën a garaaw mooy mooy da ciy dégg na bon dañ ma tere ma wax leen bu leen mooy yow su pa bi da ngay fon dañuy waaru quoi yow maa ciy dégg ne kon dóor moo gën a loolu ma fuum la pourtant alxuraan waxul ne yow yaa ciy xame loolu que ne ah bu dee ma tere dóor boobu moo gën a garaaw moom waaw waaw comme li fa man ya'mal mithqala dharratin xayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara bu alxuraan ne képp koo xam ne def nga hein lu tol ni dara misqaala daratin lu toll ni pepp suuf wala lu ko gën tuuti hein atom lu toll ni li muy tuutee tuuti boo defee lu tol noonu hein ci lu baax di nga ko gis waaye ku def loolu ci lu bon it di nga ko gis waa léegi comme que loolu la yow lu toll noonu lañ ne même bu lu toll noonu boo ko defee yow mal xiyaam di nga ñëw rendre compte ci affaire bu yàlla dina la ko fi dencal ba nga ñëw mu laaj la lu taxoon nga def lu bon lii waaw kon kay ki nga xam ne moom day def lu gën a garaaw lu pire lool gën a rëy kay lu toll lu tuuti nit atum kay ko kay jaruta wax mooy jaruta wax xalaa baa bi awlaa wa ahraa <laughs> man maa ciy dégg ne comme que man dañ man boo defee lu lu lu bon lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw waman ya'mal mithqala dara sharran yara waaw kon man maay xam ne oh kon bu ma sàccee moom moom moom waxi noppi moom ndax dinaa ko gis non loolu moom moom ndax waxati wax m <laughs> jarotul wax moom waaw loolu mooy mafhumul muwaafaqa benn benn partie bi waaw nga xam ne mafhum bi moom moo mooy yow lañ ciy dégg moo gën a garaaw liñ la tere te bu boobaa moo loolu day gën a mooy boo ko defee di nga xam ko ah léegi mu am beneen mooy xam nga xam nga xam nga bii nii mooy yow li ñu la wax liñ ci dégg moo gën a garaaw liñ la wax <laughs> waaw bu dee lu tuuti bu ma ko defee gis ko waaye waaye la ma ciy dégg mooy lu rëy waaye waaye bu ma ko defee euh, mooy gën a tee léegi nag mu am beneen côté boo xam ne mafhumul muwaafaqa mooy yow li li waaj mooy li wax ji di di di mooy wax ji mantuux bi ah ah mooy li ma wax mu leer ak liñ ci déggee benn la mooy ñoo tolloo ñoo exéco loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim en général dañuy joxe exemple ci alquran ne wala taqulu maalal yatim illa billati hiya ahsan alxuraan dafa tere ne bu leen lekk alalu jirim illaa sauf billati yaxsan fa nga xam ne mooy la rafete mooy ni mu gën rafete mooy loo xam ne waa ji yor alalu jirim bi dafa ñàkk te moo leen yor moom la seen kafaala moo leen yor ndax moo leen mooy seen tuteur mais amul lum dunde lu dul loolu alal jooju mais bil ma'ruf day nekk ci loo xam ne ci njekk lay nekk du nekk loo xam ne lu ko neex lay def déedéet mooy daal lay lu lu exagéré tamit voilà ah, mooy loolu xam nga nit ki mënoo ne bon léegi baax na alxuraan daal li mu tere leen mooy dafa bañ daal ma lekk alalu jirim bi rek la bañ loolu daal la ma tere léegi man daal li may def comme que bëgguma orphelin bi après di ci jariñu man dama koy jël sànni lii quoi luubal ko wala nga jël ko maye ko nga taal ko nga maye ko benn la waaw parce que liñ doon bañ ci lekk gi mooy nga neenal ko ba ba ñoom bu ñëwee duñ ci jot mais loolu nga def bi waaw yow loolu nga def mooy ne yow dañ loolu dañ la ko tere woon bu leen ko lekk ngir moom moom loolu mu man cee jot après looloo taxoon non looloo taxoon léegi yow bi ñëw luubal ko d'une autre manière yow beneen façon nga ko luubale mooy lan mooy soit nga jël ko ne bon di jaay maax ci alal joo moomu waaw talaa nizara fii maa laay tamlik waaw nit ki nga xam ne mooy manoo di nizar ci loo moomul waaw manoo toog ne bon fii mu ne nag gis nga salaire ub diw bii non bu weer wi deewee daal fas yéenaa naa ci saraxe ci jàkka ji ndax dégg naa ñu ngi koy waaj a defaraat saraxe naa ci nizar naa ji jël ci salaire am di joxe ci deux cents euros mooy loolu yeneen saa salaam ne loolu daa mënul nekk booy nizar da ngay nizar ci moom. laa nee laa nee daara fii maa laa tamli ma ne nizar amul ci loo moomul mais waxi noppi nga jël di may yow loo xam ne nag ab suwee la rek boo amoon ba ba nizar naan boo ñëwee ma def bu dee loolu lañ la ne mënoo ko mais kay waxi noppi bu dee ne yow mbir mi moomoo nga ñëw di ko may mooy yow du mooy bépp façon boo jaar ngir luubal alalu euh, jirim bi orphelin bi mooy loolu dafa xaraam yow doo ne ah non man buur yàlla non non ñu andi la devant le juge nga naan non non monsieur le juge non non non alxuraan li mu wax dafa leer quoi suñu boroom dane bu leen lekk man lekkuma ko ah ñépp mën nañ maa seede maa ngi nii lekkuma ci fifteen ñu ne mais ana alal bi nga naan mais dama koo maye. dañ naan la nag nga lekkoon ko ak ma gi ko maye ñoo yem ko. ak nga lekk ko benn la parce que lañ ci doon sagesse bi moo doon lan mooy nga ba nga préserver leen fi seen alal te yow de toute façon naax saayal nga alal ji ci say moyen xam nga loolu loolu mooy mafhum mooy li ma ciy dégg que ne bu leen lekk waaye bu leen lekk bi mooy bu ko taal ak yooyu yëpp ñoo yema ñoo yem àtte ndax l'essentiel moo doon alal dina fi ne loolu mooy mafhumul lañu al musaawi bi nga xam ne dafa moom mooy li li waa ji wax walla li expression texte bi wax ak li ma ciy déggee ah, benn kese la ñoo yem ndax foofu l'essentiel mooy ñu préserver ñu préserver alal ji ci ak yàqu dañ koy woowee it fax wal xitaab waaw hein ah? voilà dañ koy woowee non fax wal xitaab mooy bu njëkk bi mooy bi nga xam ne mooy bi nga xam ne moom mooy bi ñu waxoon sànk rek ku fi def lu bon lu toll ni atum di nga ko gis kon boo defee lu toll ni bëy moom taxul ñuy wax wala lu toll ni montagne ci lu bon lay ba ban koo gis loolu kay jar na wax moom voilà loolu kay à force la loolu mooy faxwal xitaab beneen bi bi tewloo mooy laxnal xitaab voilà ah léegi nag bon ci gàttal maf mafhumul muwaafaqa moo ngo waaw mafhumul muwaafaqa moom léegi nag mu des beneen affaire hein moo muy mafhumul muxaalafa xam nga bii nii mooy man li ma ci déggee savant va à dans le sens que wax ji mooy wax ji lenn la xam nga bi bi bi ne boo nee yow gis nga boo sëqatee ma escanté la loolu moom nga dégg ci ne bu ma waxee wuu mooy gën a xam nga loolu ça va sensu tere biñ la tere yow nga bouger wala ngay def benn mouvement yow wala sa baat walla ca lenn mooy ça va dans le sens mooy demul ci contraire li ma déggee buñ la nee bul bul lekk alalu jirim hein nga ñëw taal ko ça va dans le sens mooy dañoo bañoon nga yàq alal ji alors que mafhumul muxaalafa nag mooy man li may sous-entendre mu contraire ak li waa ji wax mooy almantuq dafa contraire ak li mu wax mooy comme li ma waxoon sànq waaw gis naa ibra boo ci déggee ne yow kon mooy gisuma mooy contraire bi waaw contraire gisuma isaa looy tekki kon mooy yow loolu yow yaa ko ci dégg mais man mosoo dégg ma ne la gisuma isaa dama ne gis naa ibra loolu mooy ma xuumul mu xaala moom nag dafa am ay ah bu njëkk bi ci wàllu àtte boroom xam-xam yi d'accord nañ ci jëfe même bu dee après niñ koy tuddee niñ koy woowee loolu dañ cee wute ci mafhumul muwaafaqa mais d'accord nañ ci ne loolu mooy ne dalil la bu dëgër mooy lan mooy exemple yi ñu la fi jox yi yépp bu alxuraan ne diw bu leen lekk alalu ji yéen bu leen lekk alalu jirim yi képp koo xam ne dafa ñëw taal ko moom nga lekk ko ko yéen a àtte waaw képp ku ko jël luubal ko jël ko def ko ci ay PMU waaw ay ay ay jeu naaw yaa ki ko jëloon lekk ko jënd ko ay ginaar di ci noos yéen a yem yéen a àtte amu ngeen benn différence amu ngeen ko waaw loolu borom xam-xam yépp ba ci dëppoo que ne affaire bi loolu la ah. ah oui il faut que ça soit très clair ah waaw faut pas faut pas ku fi bool moo tax waman yamal misqala daratin xayran yara ku def lu mel ni lu toll ni atome ci lu baax di nga ko gis ñépp a d'accord ci borom xam-xam yi ne ku def lu ëpp atome ci lu baax it di nga ko gis mais mafhumul muxaalafa nag fa la affaire bi am mooy fa la wute bi am est-ce que dalil la wala déet est-ce que mafhumul muxaalafa dalil la wala déet foofu nag ah foofu nag la wute bi am de waawow muy entre xanafiya yi ak waa jumhur waaw xanafiya yi ak waa jumhur ndax ku mel ni xanafiya yi ñoom dañu ne mafhum mafhum yi daal mafhumul muxaalafa hein mooy mafhumul muxaalafa ñoom ñépp dañu am ay façon rek dinañ ci ñëw mais nañ wax àtte bi ba pare ba nga xam ne moom nañu génne yi ñuy wax après yépp moo ñi ñu naan xanafiya yi muy ulamaul ahnaaf yi rahmatullah alayhi ñoom ils sont ils sont ils sont d'or ñoom muy yépp amuñ ci benn considération quoi pour ñoom loolu daa doxul waaw ñoom dañ ne mafhumul muxaalafa mooy man nga wax nit ki bu waxee wala alquran wax wala sunna wax yow manoo ci ne ah comme que alquran lii la wax contraire bi kon loolu dama ciy dégg ne kon àtte bi lii lii la war a doon àtte contraire am moo war a doon lii ñoom ñu ne loolu man da ne Hanafi yi ne mukk ah non ah non non non déedéet Hanafi yi ne du ci dara mafhumul muxaalafa du du du du du du du du du argument waaw waaw ñoom ñu ne dañoo bañ voilà léegi nag euh, bon bokk na ci seen dalil yi pour gàttal quoi parce que euh, je ne voulais pas que ça soit un cours de de de de usul côté yi mais mais tuuti rek xoola Hanafi yi rahmatullah alayhi Euh, ñoom dañu ne bokk na ci li ñuy wax euh, ñu ne c'est que mafhumul muxaalafa du dalil waaw parce que dafa amul benn njariñ hein ñuy tënk ay ay ay at attey sharia bi li ëpp li ëpp ci aaya yi aaya alquran yi ak xadiis yonent mi salaam kenn du ci jëfe mooy waaye kenn du ci jëfee mafhumul muxaalafa waay waaw te gis nga bés buñ ko defoon hein dañuy yóbbu ci ay ay ay ay ay ay ay sens yoo xam ne yu baaxul lay doon ak tamit ci àtte yoo xamante ne nii dañuy wuteeg yi nga xam ne sharia daf ko yaxal mu leer naññ que ne lii nii lii mooy àtteem waaw waaw ñu ne leen mais euh, man ngeen ñu jox exemple ci seen wax ji ñu ne mais nañ waxaat li ñu wax mu leer ci bopp aji dégg ji d'abord mooy mafhumul muxaalafa bés bu ñu ko appliqué woon ci texte alxuraan yi ak xadiis yi gis nga bis bu ñu ko defoon mais bari na ay actes yoo xam ne dafa leer naññ ci sharia këne nii la day ñëw wute buñ ko buñ ko utiliser mafhumul muxaalafa day contraire ak acte yooyu te bu boobaa lu ngeen di wax yéen waa jumhur ñu ne leen bon léegi jox leen exemple parce que yéen li ngeen di wax bon dese nañoo dese nañoo daal daj li ngeen di wax lan ngeen di jublu ñu ne exemple xool alquran bi muy wax suratu tawba inna iddata shuhuri inda allahi isna ashara shahran fi kitaabillahi yawma xalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum waaw mu ne alquran ne inna iddata ash-shuhuri 'inda allahi mu ne nombre weer yi weer yi fa yàlla ithnaa 'ashara shahran douze weer la waaw juróom ñaari weer non ñaari weer la douze fii kitaabillahi ca téereb yàlla mooy ca azal noonu la buur yàlla ma sa dogal ko ne noonu lay demee yow ma bés ba nga xam ne xalaqa la bind la dogaloon loolu que loolu lay demee asamaawaati suuf yi wal ard ak non minha am na ci douze weer yooyu la xurum ñeenti weer yoo xam ne dañ leen a ormal muy rajab rajabu mudar dul qa'da dul hijja ak muharram waaw rajabun fard rajabun fard xam nga rajab moom rek moo wéet sinon dul qa'da dul hijja muharram ñoo taqaloo après dul qa'da mooy ñun ngi ci shawwal ah barki de mboo jaay lañ doon woor ah yaa fayam j'espère que def nga six ans léegi mu affaire bi jeex la tey le dix-huit tey le dix-huit shawwal ah ne laisse pas tomber ah yaa yaa fayam <laughs> voilà six jours yi di robb foo ko def ci weer wi baax na mais daal bu la shawaal gi rawa voilà xam nga zul qa'da zul hijja muharram ñoom ñoo taqaloo sauf ka rajab moom moo taqaloowul ak ñoom moo tax ñu naan rajabun fard waaw mooy ñeenti weer yooyu mu ne lii nii ay weer la yoo xam ne ashurun xurum lañ yu yàlla wormaal ñoŋal leen te di sant yeen jullit ñi ngeen respecté weer yooyu la ñu ne gis nga affaire bii gis nga li suñu boroom wax nii ba moo tax weer yi dañu doon gis yéeféeri Quraysh yeeg yooyu dañoo xamoon ne weer yi kenn du ci xeex yasalunaka an ash-shahri al-harami qitaalin fii waaw li taxoon ñu ko doon laaj est-ce que ma ashurul haram yi ash-shahrul ndax moom la bokk ah mooy ashurul ce que xeex mën na cee am lu taxoon ñu koy laaj ndax même ñoom kuffaar yi sax Quraysh xamoon nañ ne weer la yu ñu wormaal même xeex ci dañ ko doon xaraamal sa xanafiya eh, yi na ne gis ngeen buñ utiliser woon mafhumul muxaalafa ci lii nii comme ni ko waa jumhur di waxe hmm? kon dañ est-ce que dañ ciy dégg que ne comme que weer yi day bañ ku ci tooñ ku ci xeex ku ci xare ak def yooyu ñu ne bu ñu utiliser woon mu muxaalafa mooy yow kon yow li ñu ciy déggee au contraire lool lu muy tekki bu dee ne dane douze weer laa laa dogal ñu am am na nag ci douze weer yooyu quatre yoo xam ne dama leen a wormaal ba yii bu ko fi kenn def bu fi kenn xotti xormaay weer wi weer yooyu ñeenti weer yooyu xeex tooñ ak yooyu yépp rawatina ci la gën a mooy mooy dañ ko cee tere xanafiya bi rahmatullah alayhi xanafi bi ne la léegi boo ci defee mafhumul muxaalafa noo ciy déggee mooy kon est-ce que kon buñ ko utiliser woon comme li waa jumhur di wax kon dañu naan ah bon kon en dehors de weer la ban nga cee tooñ ah est-ce que loolu loolu la di wax ñu ne sikk newul ci yéen waa jumhur wax d'accord ngeen alxuraan waxul lool kon nag lii nii euh, ñun ba ñu xamee ne yéen tooñ dañ koo xaraamal ci weer yépp waxuma la weer mais seconde yépp lañ ko xaraamal kon yéen waa jumhur mafhumul muxaalafa mënuñu koo doxal ndax bu ñu ko doxaloon yéen bu ñu utiliser woon seen mafhumul muxaalafa bi ngeen di wax kon atteb sharia boobu nga xam ne tooñ ni mu ni mu ni mu ni ko borom bi xaraamale day day day day day bii day day contraire bi kene ci ñeenti weer kese lañuy ñuy bàyyi tooñ ak yooyu après yeneen weer yi kon boo ci déggee lool mooy maa naa ci dégg braqueur bi mën na cee dégg tooñkat bi que ne ah en dehors de ces quatre weer là attends je vais défouler je vais rattraper waaw voilà mu ngi noonu waaw ah? ah, waaw mu ngi noonu bon am nañ yeneen yuñ joxe yeneen exemple yeneen euh, dalil <laughs> léegi euh, bon ci gàttal loolu parce que wax naa la foog ñu avancer parce que ba léegi ñëwaguñu ci li ñu tax a jëw muy mafhumul laqab moo ci gàttal daal Hanafiya yi mafhumul laqab du seen dañ ne du dalil non mafhum mafhumul mukhalafa ci boppam waaw mafhumul muxaalafa ndax mafhumul laqat ci biir mafhumul muxaalafa la nekk la bokk comme niñ koy gisa léegi inshaa allahu taala léegi nag waa jumhur ñu ne ñoom non mafhum kii la non non non mafhumul si si si waaw dalil la kay si dalil la mais nag sauf dafa am yoo xam ne ñun waxuñu ma façon mafhum yépp dal dali na waaw hein ñun waxuñu lépp rawatina mafhumul laqab loolu moo tax imaam Ibnul Qayyim wax ma ne la masalaam xëccoo la <laughs> parce que euh, moom ni mu ko déggee ak ñi ànd ak moom même Hanafiya yi moom mooy comme dañu leen di génne ñoom bokkuñu ci discussion bi ndax ñoom nee nañ de toute façon que ça soit mafhumul laqab mafhumul wasf mafhumu shart mafhumu zarf zaman zarf makan dina ñëw ci façon yi yooyu yëpp ma ne dara da ci nokkul dara nekku ci ku kii quoi dalil du argument kon ñoom taxul ñuy wax ñoom léegi waa jumhur ñi ne sax ñoom bon mafhumul muxaalafa bien sûr dalil la contrairement ak suñu mag ñi wax Hanafi yi rahmatullah ala al jami' mais sauf ko ñun dañu ne mafhumul laqab nag bokku ci waaw waaw te yeneen mafhum yi sax am na yoo xam ne fe yenn kaa yoo xam ne du dëgër waaw am na yenn kaa xam ne du dëgër rawatina mafhumul moom daa ci ñun ñiy considérer mafhum yi d'accord nañ que ne mafhumul laqab moom bokku ci bokkul ci yi nga xam ne man nga ci tegtaloo di ko dëgërloo voilà léegi euh, ana lan mooy seen dalil yéen waa jumhuurul ulamaa ñu ne ñoo ñun suñuy dalil dafa bari de xoolal Seydina Omar ibn Omar ibn al-Khattab te loolu mooy boroom xam-xam yi ahlul balaagati wal fasaahati ahlu arba ahlu lughati wal fasaaha minal mina saxaabati ah nga xam ne ñoo ñi gën a dégg laa nga bi ci xeet bi ñoom saxaaba yi radiyallahu anhu mais lan lañ comprendre. nañ leen xool nan lañ doon utiliser nan lañ doon doxlanteeg al alquran ak sunna bu boobaa lañuy xam ne mafhumul muxaalafa waay waay waay nit wax nga dégg contraire lam wax ci loolu man ci ba mu des laqama ah, ñun laqab d'accord voilà dinañ la wax lan mooy laqab après bu ñu ñëwee ci façon ñun non loolu dalil la ñu ne xoolal bii ci benn exemple lañ leen jox comme que yéen suñu mag ñi benn exemple nga leen may benn argumentation ñu nit may leen benn ne ne ne reste qu'un seul qu'un seul démonstre qu'une seule démonstration ñu leen aywa ya ma'shar al-jumhuri min al-malikiyyati wash-shafi'iyyati wal-hanabila ah mashkurin aywa ñu leen di déglu ñu ne ñun comme suñu mag ñi rek benn rek la ñuy jox wala Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina eh, eh, eh, ah, def nañ tarjamaam de waaw moom moom alhamdu wal minna mooy bi ñu nee bañ naan yonent ma ne saasaam ña ko aal ay mbubbi koŋ Seydina Safwan ibnu Umayya am nañu ne tamit ak Seydina Ya'la ibnu Umayya Seydina Ya'la ibnu Umayya radiyallahu anhu dafa laaj Seydina Omar ne ko mais mais lan moo tax ñuy wàññi julli hein ana lan moo tax ñuy wàññi julli te léegi ñu ngi en sécurité parce que dafa gis aaya bi aaya bi aaya alxuraan bi ne fa laysa aleykum junahun an taqsuru min as-salaa in xiftum in xiftum an yaftinakum alladhina kafaru dane amu ngeen benn problème amul benn ngaañ an taqsuru ngeen wàññi min as-salaati ci julli mooy julli nga xam ne ñeent la te ñu wan leen a wàññi tisbaar tàkkusaan ak gée yooyu amu ngeen problème ci wàññi leen in xiftum bu dee ne ndeem da ngeen ragal bu dee ne da ngeen a ragal na ko mu fitnaal leen dal seen kaw alladina kafaru embuscade leen wala fa ngeen di jullee ñu dal seen kaw ñi nga xam ne ñooy yéefér yi ñu profitoo ci seenu julli ñu xam ne yéen a ngi jàmmarloog jàkkaarlook seen borom di ko di ko mu naa jaar di julli ñu ne profitoo ngir dal seen kaw aaya bi loolu la ne bu dee ci condition yi amul problème ngeen wàññi julli mu ñëw ne Seydina Omar bi mu xoolee mu ne mu ne mais Seydina Omar mais mais lan moo tax ñuy wàññi julli alors que léegi ñun qad amin na maa baalu naa naqsuru salaata wa qad amin na lan moo tax ñuy wàññi julli te léegi ñu ngi en sécurité ah Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko wallahi qad ajibtu mimma ajibta min fa sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an dhalik ne ko yaa Ya'la ibnu Umayya waaw maa ngi wat ci yàlla ne man gis nga qad ajibtu man nii it lii la dal nii interrogation bii nga am jaaxle bii nga am ba ñëw di ma ko laaj man it jaaxle woon naa jaaxle bu mel nii ah <laughs> si man waa ah, si maa ñëw ba moo tax ma laaj ko yonent ma lay sarsam ne ko mais ah waaw yonent mooy li ma laaj rek laa ko laaj lan moo tax ñuy wàññi léegi te ñun léegi buur yàlla def nañu noot waa Makka lépp dugg nañ ci lislaam ñii daanaka amatul ñu ñuy menace lan moo tax kon ñuy continuer di. wàññi ci suñu tukki yi buñ demee Makka par exemple jóge Médina wala yu mel noonu nee na ma bi saa saam ne ma hiya sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum faqbalu sadaqata nee na yonent bi saa saam ne ma man Umar ibn al-Khattab ibn al-Khattab ne ko hiya sadaqa loolu ñaari ràkka yooyu mu leen di wàññi loo sarax la boo xam ne buur yàlla moo leen ko sarax kon faqbalu nangu leen jël leen sadaqatahu ab saraxam waaw ñu ne léegi ah ñoom Seydina Omar radiyallahu ñoom seen compréhension bi ñu am ba ñëw mooy bi Seydina Omar am di ko laaj yonent mi alayhi salaatu wa salaam Seydina Ya'la am ko ñëw di ko laaj yon Seydina Omar Seydina Ya'la saxaaba la radiyallahu mais après yonent mi la doon laaj loolu bi mu seetloo affaire bi la ñëw di ko laaj Seydina Omar fekk ne mbokku taalibeem di saxaaba ni moom naa Omar radiyallahu anhu fekkoon na mu laajoon mu amoon interrogation boob ba laaj ko Yonent bi sa salaam mais ñu dañ naan la ñoom lan lañ am alxuraan waxul fenn ne bu ngeen nekkoon alxuraan dane amul benn laysa alaykum junah amul benn benn problème ci ngeen wàññi julli ngeen wàññi ci julli bu dee ne da ngeen ragal yéeféer yi dal seen kaw waaw loolu rek la wax. ñoom ñoo ci dégg ne kon buy bu bu menace boobu amatul amatuñu menace buy plané suñu bopp yi boo xam ne yéeféer yi daal suñu kaw bu amatul kon julli daa war a dellu lam nekkoon nekkoon ñeent bi ñu ñëwee yonent ma lay saar saam neewu leen eh, eh, eh, loolu baaxul seen façon xalaat boobu baaxul hein mooy waxu waxu leen dalee na saxal ci façon dafa saxal Seydina Omar ci façon xalaat euh, kii Euh, euh, vision bi mu am ci mbiri ak ni mu ko xalaate ak istinbat bi mu ci am que ne comme mbir mi dañu ko permettre en temps d'insécurité mais buñ nee en sécurité dafa kon acte bi dafa war a sute ndax al hukm yaduru ma'a illati haythu daara wujuban wa adama ko acte dafa war a di wër-wër loog tax tax bala taxoon bu fi newee acte bi ne bu fi nekkatul acte bi bañ fee ne ba mu ñëwee wax koy nante mi alei sat neewu ko sa façon gisin boobu baaxul mais yonent bi saa saam da koo saxal ci lool moo tax naa Omar saxal Seydina yàllaa ci lool waaye Seydina yonent bi saa salaam leneen la tontu dane ko sarax la mooy li nga gisee baax na noon la waroon a demee mais nag lii buur yàlla moo ñu ko jox sarax boo xam ne sarax la bu mu leen sarax aywa yéen ibadallah yéen kon jaamu yàlla yi waaye nangu leen sarax bi leen yàlla def jox gis nga ñu ne waaw lii yonent bi saa saam bu doon doxal mafhumul mu xaalaf amul dina ne Seydina Omar non yow sa vision boobu baaxul demal toog àtte bi lii la mu jeex mais waxu ko loolu baaxul da nekk sarax la waaw kon nag ñu ngi noonu ah ñu ne kon loolu rek mooy suñ dal léegi nag mu des ana ma façon mafhum yi ñooy lan mafhumul muxaalafa yi ñooy lan loolu la ñuy gis nii insha kon mafhum bu njëkk bi mafhum yi mafhumul mafahim yi muy mafhumul muxaalafa ñoom diis lañu euh, boo demee nag ci bari na boroom euh, xam-xam yu usul yi ñoo xam ne bu ñuy wax léeg-léeg set rek lañ ciy tudd waaw set lañ ciy tudd après mais affaire bi à vrai dire dix la waaw am na ñoo xam ne sax ci six la yem am ñoo xam ne waaw six maanaam sept six mais affaire bi gën na yaatu lool mafhumul muxaalafa mafahim yi diis lañu ah bi ci njëkk te moom la ku mel nii ah, ku mel nii euh, kii wax euh, nu mu tuddati ci ab benn vers boo xam ne moom la wax di ci dugalaale euh, mafhum yépp mafhum façon mafhumul muxaalafa yépp muy ibn ibnul Ghazi ibnu Ghazi rahimahullah mu ne sif washtarit allil wa laqib thunya wa udd zarfayn wa hasran ighya mooy benn weer boobu boo ko jàppee mooy xam nga mafhumul muxaalafa yépp ñu ngoog sif washtaritan lil walaq bsuniya wa udda zarfayni wa hasrani ghiya voilà bu nee sif sif mooy mafhumul wasfi léegi nag du ñu yàgg ci dañuy joxe exemple di jàll parce que li ñu soxla te imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi tudd ko mooy mafhumul laqab bi ah loolu lañ gën a soxla mais mafhum sif bi mu wax mooy mafhumu sifa waaw mafhumu mooy loo xamante ne yow expression bi ba ma ko déggee contraire am ba may tegtal ci ci melo la tegu waaw comme ci melo waaw. comme bu alxuraan bu kii ne yonent bi alei mooy lu siiw loolu euh, nga xam ne dañ naan fi saa imati zaka fi saa imati zaka mooy ci euh, zakat muy zakatul kii fi saa imatil ghanami zakat mooy ci euh, zakat bu ñuy génnee zakat zakat bu mag bi azaka mu ne jur gi nga xam ne ñoom dañ leen di booyal bàyyi leen ñuy fori ci àll bi di lekke ci àll bi nga xam ne du ki ko moom mooy waa nga xam dafa am troupeau dafa am ay ay xar yu muy sàmm moo xam ay gëléem wala ay nag mais moom bu xëyee ni muy def di leen di génne ci kër gi ñu dem ci àll bi wëri ci ñax yi lekk ci ñax yi nekk ci àll beeg yooyu mu ne kantaa ci jur ju mel noonu zakat da ciy war loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne kon ci lañuy dégg que ne kon jur ji nga xamante ni nii comme waa joo xam ne daa yor ay xaram di ko yaar moo leen di jëndal ngooñ moo leen di jox luñ naan moo leen di defal lépp loolu zakat waru ci waaw waaw loolu la bu ñëwee ci zakat nag bon peut-être mu bees ci ki koy dóor a dégg wala ki nga xam ne xamu ko woon waaye bu ñëwee ci zakat dinañ gën a yaatal ci loolu waaw yi nga xam ne ñoom ci seen bopp dangay gis xam nga bahaimul an'am yi comme ñoom ñoom ñoom ñoom xar ñoomin ñoomin gaynde tax ma naan gaynde tout le temps ñoomin euh, kii gëléem nag bëy ñooñu dañ naan la ci kaw nii ñooñ zakat war na ci mais ça dépend bu dee ne man sama fas sama xar yooyu léegi fas est-ce que fas zakat da cee waram lool lool beneen affaire la boo xam ne bu boobaa insha allah dinañu ko gis hein dinañu ko gis est-ce que fas dafa bokk ci li ñuy génne zakat wala mais nañu wax nag gëléem xar bëri gaa yooyu ce que zakat war na ci dañ naan la ci oh dañ naan la wii zakat war na ci mais mooy bu dee ne waa ji moo leen yoral boppam di leen toppatool boppam mais bu dee ne moom bu ñu xëyee mu tekki leen ñu leen fortaatu ji ca biti la ñuy lekk ci àll bi la ñuy wër waaw kooku noonu moom zakat da ciy war kanta bi nga xam ne moom ci enclos bi dafa am wanag woo xam ne fa la defal wanagu xar yi mbaaru xar yi di leen fa def di leen jëndal ngooñ repas di leen jëndal di leen taxanal di di di def loolu di leen jox ñuy naan di leen wëgg bu boobaa loolu zakat waru ci nañ mun ko xamee ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam li mu li mu àtte ci as-sa'imatil ghanami zakat kon mooy yi nga xam ne loolu xam nga loolu melo la mooy bi ma amee bàyyima bi muy bahaa'imul an'am yooyu bestiaux yooyu man ci laa xame ne bon biñ ma nee yi nga xam ne dañ leen di bàyyi asamaan seet su suñu borom daal li mu def ci nature bi caawameeg yooyu ci la lekk ba suur te ci lañuy dunde kon loolu zakat da ciy war loolu ci laay xamee ne loolu melo la boo xam ne ci façon xar yu mel noonu wala nag yu mel noonu la am waaw ndax dafa am yoo xam ne dafa am ci xanam yi yoo xam ne saa ima ak yoo xam ne xayru saa ima mooy yi nga xam ne maaluufa waa ji moo leen di jox ñuy lekk ma xam ne kon melop saa iba fu mu nekk mooy koo xam dañ koy bërgël bàyyi ko muy lekk ci mbedd mi kooku dañuy ak ci àll bi dañuy xam ne kooku zakat war na ci li nga xam ne nag xam nañ ne moom sakaat du ci war mooy bi nga xam ne melul noonu dañ koy denc ko yooyu waaw voilà loolu dañ ko ci dégge voilà <laughs> léegi kon loolu benn la wax nañ na nag àtte yi yëpp waa jumhur d'accord nañ ci min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila ci sifa nañ ci mais bii day kii bii kay dalil la mais wax nañ la hanafiya moom génn leen ci yi ñuy wax yi kon mafhumu shifa ngoog moom la wax lan sif washtarit bi ci tegu mooy mafhumu sharti mafhumu sharti mooy mafhum boo xam ne ab condition lañ ma ci tegal waaw léegi mooy li alquran ne wa in kunna suuratu talaaq wa in kunna ulaati xamlin fa anfiqu alayhinna xatta yadaana xamlahunna mu ne jigéen ñi seen soxna yi bu dee ne nit ñi dañ nee na ku fase soxnaam fekk mu am doom mu mu ëmb mu ëmb wa in kunna bu dee ñoom dañoo nekk fa am yoo yële ulaati xamlin di ñoo xam ne ay way ëmb lañ dañoo bii dañoo ëmb fa anfiqu alayhinna na ngeen dépenser ci ñoom mooy na ngeen leen di dépenser ci ñoom xatta ba kere yadana ñuy ñu ñu ñu ñu yadana hamluhunna mooy ñuy teg liñ ëmb mooy ñu wasin voilà léegi mafhumul bi lan la may wan fii mooy ab condition mooy dee leen dépenser bu dee ne dañoo ëmb dee leen dépenser ci ñoom di leen dépenser ci ñoom ba keroog ñuy ëmbi ba keroog nga xam ne la ñuy wasin kon mooy condition wu ma leen di dépenser nan la mooy ñu ëmb kon mooy bu ñu ëmbee man léegi dépense boobu ah mooy lan bu boobaa day war ci leneen mooy sa doom doom la la yoral waaw léegi kon man nan laay dégg fii kon mooy dépense bi day continuer parce que bu ëmbee mooy day continuer mais le fait que yow aw fa in arda'na lakum fa aatuhunna na wa'tamiru baynakum bi ma'ruf wa in ta'asartum fa saturdi'u lahu ukhra liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra mooy ne kon euh, fii li ñu fiy déggee mooy kon ndaw si nga xamante ne nii kon ci la ñuy xamee ne kon ndaw si nga xam ne moom. dañu koo fase hein te mu nekk koo xam ne day ëmbul comme que ki ëmb lañ la ne mooy à condition moo tax mu wax wa in kunna ulaati hamlin bu dee ne dañoo nekk mooy condition wu ngeen leen di dépasser ci ñoom mooy ñu nekk ulaatu hamlin bu dee da fase hein gi nga xam ne mu'tadda la te mais mais mais mais mais ëmbul kooku condition wu nga koy nga koy dépenser mooy mu dem yoonam xam nga moo moo tax da xam nga euh, yooyu gisoon nañ ko ki nga xam ne dafay gis idda euh, ndax nit bu fasee nit jigéen warul ñëw rek dem këram noonu ah comme ni ñun ni ñu xam ñun voilà mais bu dee ne ki nga xamante ne nii moom mooy troisième fase bi nga ko fase voilà hein kooku doo dépenser ci moom bu dee ne lan bu dee ne ëmbul ah non kooku kenn du ko kenn du ko de kenn mooy ëmbul kenn mooy yow sab sab di dépenser ci moom dafa amul benn dalaa warul parce que condition nga doon dépenser ci moom moo doon mu nekk koo xam ne voilà dafa nekkoon koo xam ne dafa ëmb même bu dee ne yow fii ma ne eh ay yow ëmb bi fii de façon fase nga ko fase boo xam ne moom mooy jeex na. waaw soit bala nga koo takkaat keneen mooy mooy takk fase boo xam ne foog keneen takkaat ko comme lu mel noonu wala de façon say ñetti jeex na quoi mooy sa ñetti jeex na mooy mënoo ko jëlaat noonu waaw comme ni def mooy loolu ndaw su mel noonu est ce que damay dépenser ci moom wala déet alxuraan nee nañu bu dee kooku dafa am dafa nekk ku ëmb dépenser leen ci moom ba ni muy wusi kon noonu la ñuy xamee ne bu dee ne ëmbul kenn du dépenser ci moom ndax condition bi moo doon mu ëmboon loolu comme mafhumu sharti waaw comme bu ma nee hein hein yow daal euh, waaye wala nañ continuer nañ continuer bala muy gën a yàgg parce que exemple boo ci duggee waaw léegi ba day gën a gudd léegi kon sif washtarit kon charte ngoog ma fu mooy loo xam ne condition lañ la teg waaw waaw condition condition bu ñu tegee condition ne képp koo xamante ni amul bac ku amul bac man la dugg université par exemple li ma doon bañ maa ngi ciy ñëw mooy exemple yi day gën a guddal mais bon peut-être que <laughs> ñu ci biir mooy bu ñu bon de façon les conditions requises pour entrer à la à l'université à la fac dem ci jàngu kii gaay bu mag bi daara ju mag bi la gaay wax waaw jaamia bi bala nga mën a dem université foog nga am bac mooy condition la lañ teg ne yow ko amul bac loolu mooy condition bi mooy nga am bac kon man maa ciy dégg lan que ne amul bac mais jarul ma fiy traîner waaw buñ nee kii condition yi ñuy mooy bac plus cinq yow boo amee bac plus quatre façon xam nga ne boo ko parce que condition mooy nga am bac plus juróom te amoo ko. loolu mooy mafhumu shart xam nga loolu dafa dëgër ah ah la léegi mooy li a dëgër bii bu mel nii nag day dëgër voilà léegi nag mu des mu ne kon gisoon nañ si washtarit wa allil mooy illa mafhumul ah illa waaw mooy nga ab tax tax waaw boo tegee ab tax tax comme bu ma nee euh, buñ nee buñ joxe àtte loo xam ne lii moo tax tax tax bee tax mooy man dama ciy comprendre ne bu tax tax bi amul kon mooy affaire ba day mujj day changer àtte mu ne wala xib voilà wala xib la euh, mafhumul laqaba ngo mais xoola may ma ma tudd yeneen yi après ci moom la ñuy taxaw tuuti parce que moom mii lañu soxla moom mii lañu soxla te moom la imaam Ibn al-Qayyim di wax ni léegi istisna mooy ma seppee dara sunya mooy istisna mafhumul istisna waaw bu ma nee ah ñépp dugg fii ba mu des ba mu des étudiant bi loolu sax was fa la mais bu ma nee na ñépp dugg fii ne ñépp dugg fii ba mu des euh, ku xonq loolu it mooy damaa seppee dama ne suuf waaw léegi yow yaa ci déggee ne euh, wala bu ma nee ku bëgg a lekk dara rek ah ku bëgg a lekk pizza saay bi yaboo ah ah euh, na ñépp ñëw ba mu des ku bëggu la lekk pizza waaw sama kër na ñépp ñëw ba mu des ku bëggu la lekk pizza yow yaa ci dégg ne. Ah, bon kon man ah mooy buñ ne nee ku bëggu lekk pizza yow xam nga na ciy dégg ne kon eh, foofu de pizza fay am kon ndeket waaw ah yow loolu yaa ci dégg mais man waxuma loolu ah loolu mooy istisna damaa seppee ci mbir mi daal mu ne wa'ud mooy mafhumul adad mafhumul adad am na fu muy dëgëre am na fu moo xam ne am na fu muy dëgëre am na foo xamante ne du fa dëgër moom ma mafhumul adat yi voilà moo tax boroom xam-xam yi euh, ñoom dañ cee am ay wax yu xaw a wuute voilà ndax xam nga lool moo am ci xadiisu qullatayn ida balagha al ma'u qullatayn lam yaxmilu xabas wala lam yanjus ah <laughs> xadiis boobu nekk ci sunan yi <laughs> te imaam ibn Xuzayma daal di koy wéral muy xadiis Seydina Abdallah ibn Umar mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na kaana al-maa'u lam yaxmil al am ci lam yanjus mu ne Seydina Abdallah ibn Umar ibn al-Xattaab radiyallahu mu ne idaa yonent bi alayhi salaatu salaam nee na idaa kaana al-maa'u bu ndox matee ñaari xulla lam yaxmil al-xabas du yenu li nga xam ne mooy mais lii mas nañ ko def. ah oui mafhum yi mas nañ ko def parce que lii may wax moo ma ko fàttali bon c'est sûr que mas nañ ko def ci bulughul maanaam mais est-ce que def nañ ko ci siira bi bi ma agsee fii nag lii nii ma wax moo may en tout cas moo ma naan lii mas nañ ko def je sais <laughs> en tout cas en tout cas bon comme que tàmbali nañ dañ dem rek bu dee ne fekkoon ni doon nañ ko def moo répété xéewal la xam-xam la rek xéewal la nuurun ala nuur insha allah insha allah insha allah kon ñu ngi doon wax ci wàllu mu ne ndox bu matee yonent ma lay saasaam nee na bu ndox agsee ba mat ñaari xul la dootul yenooti li nga xam ne mooy sobe bu ndox matee ñaari xul la dootul yenooti sobe loolu ku mel ni Shafi'i yi euh, ñoom xam nga mook Hanabila yi ñoom dañoo jàpp ne ah oui mafhumul adad dafa dëgër ci côté bi moo ba ba mu nee xulla tey ni bu matee ñaari la mooy lu ñu mën a yenu hein bu ko matee dootul yenoo dootul jëlati euh, dootul jëlati dootul yenooti sobe mooy dootul sobeewu kon ci la ñuy xamee ne ndox moo xam ne moo gën a tuuti loolu comme ndox mu nekk ci sata la bu ci e, sobe duggee mooy da koy yàq waaw da koy da koy da koy rendre najis mooy loo xam ne dootul la parce que matul xullatey ni bokk na maalikee yi lim leen tontu ginnaaw bi mu leen ne seen xadiis bi dafa may ittiraab dafa mbëkkante yu bari boo xamuñ kan moo ko jële ci kan ñii dañ naan ci kii lañ ko jële ñii ne keneen ñoom ñu la waaw ndoxu ndox moo xam ne matul ñaari xulla mooy ne bu ci sobe duggee da koy yàq parce que mafhumul laqab bi gaa ilmee lan mafhumul adad bi loolu dafa am solo maalikee yi ne leen premièrement ittirab bi ci tegu mooy li nga xamante ne yéen yéen li ngeen wax ma mafhum la ma mafhumul adad bi dëgërul te du tout le temps lay dëgër en lan ñun dañu am mantuq te mantuq ida qaabala al mantuuq mafhum fal awlaa bil i'tibaar huwa al bu jàmmarloo wekk mafhum duñ ci fekk li nga xam dañ ko wax mu leer mooy lan ah, innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay ndox de dafa laab tey laabalaate te dara du ko sobel loolu yonent bi alayhi moo ko wax mu leer alors que yéen seen lii nii ci mafhum ngeen ko dégg yonent bi alayhi waxul ne ndox de bu gënee tuuti ñaari xulla day sobe waxula lool de dane la rek bu yeggee ñaari xulla dootul yenootu sobe yéena ci dégg lool te ñun am nañ mantuux waaw mafhumul zarfu ak zarfu makaan voilà mafhumu zarfu makaan ak zarfu zaman waaw bu ma nee ku dem Tuubaa mucc waaw ma ne ku dem ku dem Makka rek mucc nga waaw ku dem Makka hein bërëb bii walla bërëb sàngam hein mucc lool tekkiwul ne ku demul feneen ku dem feneen doo mucc walla jamono ji zarfu Makka zamaan hein ku dund jamono yonent bi aleyhi salaatu salaam mucc loolu tekkiwul benn yoon que ne ku dundul jamono yonent bi aleyhi salaatu salaam muccoo am nga yooyu moom ak dëgëram gis nga dese naa dëgër mu ne wa hasran waaw mooy boo xam ne duy tënk waaw tënk àtte bi ci benn mbir loo xam ne wax ji yow loolu nga wax mais nag waa ji moo ci déggee beneen affaire loolu tekkiwul ne ak irya mooy raaya waaw raaya comme bu ne ku raxas raxas leen mooy jàpp dugal leen ngeen raxas ilal minal ilal mirfaqayni mooy foofu nga yem te loolu boobu day dëgër de waaw mooy boo ko dépassé mooy wakulu washrabu lekk leen naan leen ba buum gu weex gi ci gudd gi daal di daal di leen daal leen leer ngeen koy mën a ràññee ak buum gu ñuul gi loolu noonu loolu noonu dafa dëgër mooy ne boo fi lekkee à partir de loolu moom bi mu ne inna bilalan yu'adhdhinu bi lay fakulu washrabu hatta yataba hatta yu'adhdhina uh, ibn ummi maktum yenent bi alei saatu salaam ne inna bilalan seydina bilal yu'adhdhinu day nodd bi layli ci guddi kon nag fakulu lekk leen washrabu te xatta ba kera yu addinu lay nodde ibnu ummi maktum abdallah loolu moom bés boo fi mooy xam nga loolu mooy lekk leen ngeen naan ba hein ba ibnu ummi maktum radiyallahu anhu yow kon booy lekk man maa ciy dégg ne kon après ak noddam moom ibnu ummi maktum bu kombalee nodd mooy damay arrêté xëdd non manatuma xëdd ndax bu ma xëddee damay dékki te xam nga loolu dëgg la léegi nag ginnaaw bi gisee yi ci gàttal vraiment ci gàttal quoi <laughs> mooy léegi laqab mafhumul laqab voilà foofu nag la imam ibnul qayyim rahmatullah alayhi di wax léegi mafhumul laqab moom mooy la mooy mafhumul laqab mooy loo xam ne tur la waaw ah. tur la moo xam nag mu nekk tur boo xam ne alam la moo xam nit kee ko tudd comme ma ne waa ji ah njagalu tudd waaw wala muy ab melo boo xam ne wala turu turu benn kii rek bu ma nee oto yi voilà comme oto xam nga oto loolu turu kii la mooy buñ ci biir oto am nañ ci Pajero yi Mitsubishi yi Renault yi Citroën yi Ferrari yi ak ñoom ñoom fiyaat yi yooyu yëpp ci turu oto lañ ismu la waaw xoola loolu nag is laqab nag comme bu ñu nee alam mooy ku mu ma nee njaga kon ah. loolu ah, wala ñu ne ab sàcc mooy ab loolu melo la buñ jox waa ji bépp sàcc rek comme lu mel noonu <laughs> waaw wala bu dee ci mbir yi comme ni ñu waxoon oto wala ma ne riba waaw riba riba or or xam nga or moom ma nee or moom leer na mooy façon or yépp ciy dugg mënoo ñëw naan non c'est que or bi ñuy wax xam naa mooy dix-huit bi lañuy wax mais waxuñ vingt bi dañ naan la noonu or yépp lañ na wax déedéet fép xaalis pare mënoo ñëw tamr tàndarma amul nga ñëw naan bon attendez waaw attendez non c'est que zac tàndarma yi ñuy wax mooy tàndarma yi Medina bokku ci kan moo la bokku ci wala moom lañ doon wax waaw wala ñu ne sàngara nga naan bon whisky bi bokku ci kan moo la ne bokku ci lépp la <laughs> waaw léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ne nag façon mafhum bii mafhumul laqab dëgërul waaw waaw ñu ne leen léegi euh, lan moo ci seeni dalil la ñu ne ndax xoola nit ki bu ne yunusu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam seydinaa yunus alayhi salaatu wa salaam rasulullah ndaw yàlla la yonentam yàlla la yow mënoo ci dégg ne kon ku dul Seydina Yunus du yonent bi yàlla loolu mënoo ko ci dégg parce que c'est faux sa déggin boobu c'est faux parce que mbir mi ci laqab rek la tegu te laqab mafhumul laqab dëgërul laqab dëgërul mooy boo nee euh, buñ nee yonent yàlla Yunusu wala ñu ne Seydina Muhammad rasulullah nabiyullah yonent bi alayhi salaatu salaam de buur yàllaa ko yónni mooy mënoo ci dégg ne ku moom buur yàlla yónniwu la waaw parce laqab la waaw. loolu mënoo ko ci déggee ah non loolu loolu dëgërul <laughs> loolu dëgërul mënoo ne ah c'est bien bu ñu nee Christophe ash-sha'ir ah Christophe le poète yow mënoo cee dégg ne ah bien ah tiens kon kon en dehors de Christophe kurul Christophe doo professeur dañ naan la déedéet déedéet loolu mënoo ko ci dégg loolu moo tax mafhumul laqab dëgërul kii. boroom xam-xamu usul yi ñu ne waaw hein du kii de moo tax ñoom usul yu ne dañ ci imaam ad-Daqaq daal rahmatullah moom moo ci xaw a wuute waaw waaw mooy yow nga dàq àtte bi ci ñeneen ñi parce que rek diw lañ tudd waaw waaw comme buñ ne az-zahabu bi-zahabi ah xam nga aaya ba lool kii xadiis ba lool noonu addahabu biddahabi walfiddatu bilfidda walxintatu bilxinta walshaciru bilshacir walmilxu bilmilxi wattamru bittamr walshaciru bilshaciri yadan bi yad mislan bi mis bu muy wax ne bu dul loolu rek ah mooy riban mu ne yooyu yëpp riban la waaye fa ida xtalafat hadihi l asnaaf fa bii'u kayfa shi'tum ida kanat yadan bi yad loolu gisoon nañ ko xadiis bi yaatawoon nañ ko bi ñuy gis ci wàllu riba ñoomin ribal fadli ak ñooñu gisoon nañ ko tamit bi ñuy wax ci wàllu a les transactions commerciales loolu yi gisoon nañ ko léegi nag xadiis boobu yow maroo ci ne ah tiens az-zahabu bi-zahabi la wax kon jeex na kon nag acte bi ci zahab ak zahab kese la leneen lu ko wuute sama yoon newu ci bokkul mooy gis nga or pur bii xaalis pur ka ki bu dul moom léngoo yeeg yu mel noonu ak lu yi nga xam ne loo bu dul loolu euh, du dox du baax dañ naan la mukk loolu manoo ko ci dégge manoo ko ci dégge parce que bu doon loolu la mooy kon xoola côté bi naan al milhu bil milhi xorom ak xorom manoo ñëw naan man sama xorom bi iodé la waaw man sel iodé la dañ koo traité léegi nag dama la ciy jox benn saagu vingt vingt vingt grammes yow nga jox ma saagu un sel non traité cinquante grammes dañ naan la mukk loolu mañ da nekk parce que lan yonent ma la saab saab nee na al milhu bil milhi gis nga sa sa sa bu traité bi bu ñàkk a bi boo joxee vingt grammes bu traité vingt gramme bu ñàkk a lañ lay jox waaw kon loolu mooy al milxu bil milxi yow léegi boo newoon àtte bi ci ñii la yem yi ñu tudd mooy kon bu boobaa suukar foo koy dugal ah kon suukar danga naan garaawul suukar man ngaa joxe yow ne man besin saay xaw ma besin ngeen dox ma besin saay laay joxe ah sucre Saint-Louis bi yow nag nga jox ma sa suukar bi nga jële Mauritanie suukaru Mauritanie bi dama la ciy jox lii xaaral gaay sawaay kaay un kilo non vingt kilos laa lay jox de sucre Mauritanie yow nga jox ma quinze kilos li nga xam ne mooy suukaru Béjain saay dañ naan la lool baaxul bu Saint-Louis bi lool baaxul parce que lan parce que suukar dafa bokk ci ñuy safale comme ni xorom bokke ci ñuy safale waaw dañu koy safale yi safale yépp nag dañuy dugg foofu parce que mafhumul laqab dafa dëgërul bu doon ne mafhumul laqab bi la ñuy topp kon qiyaas bi du man a ne waaw buñ ko doxaloon rek mooy qiyaas doo ko man a tiire ci leneen te tamit nit mën naa ñëw ne la bon attends zahabu bi daal or ak or lañ wax man bu ma yoree ceenu or d'accord naa lii or la bu ma ko naree weccoog or waaw boobu man lu am ëppalante mais dara sama monnaie bii ma yor sawaay sama euro beeg sama dalasi beeg sama CFA beeg sama uguya bi waaye yow dara fii loolu bokku ci parce que ñoom du ñu xaalis mooy même xaalis mais du fidda bi tax ñuy wax du du ay lingots yu mel noonu nekk ko kon yii yépp bu bu lool lool yii yépp du am du am du am du du du du du riba du ci daw te loolu xam nañ ne demewul noonu waaw sa uguye bi ak sa kii bi nga ne loolu riba amu ci parce que or pur lañ doon wax non parce que lan mënoo tegtaloo ne non parce que yonent ma sa sam al ak dahabul di dahabi loolu dañuy gis li taxoon mu wax loolu muy am bi nga xam ne moom lañ am ah li nga xam ne mooy kii valeur fiduciaire moom lañ doon jëndee ko jaay moom lañ doon jokkalante looloo tax loolu moo tax ñoom ñu ne boroom xam-xam yi ci seen écrasante majorité sauf ki ñu la wax sànq imaam ad-Daqaq rahmatullah alayhi ñu ne non mafhumul laqab bi du dox waaw non non waaw rawatina bu dee ne dafa euh, kii xujja waaw. li nga xam ne dafa wute en tout cas mafhumul laqab ci gàttal ñoom considéré wuñ ko kon xam nañ ni mafhumul laqab mooy tur bu ma nee tur ah wala loo xam ne ismu jins la comme ak dhahabu fidda ah wala yu mel noonoog non yooyu le professeur hmm? le maître loolu noonu mënuñ cee të tënk l'architecte bu ma nee Moussa est un architecte man manuma cee dégg ne kon ku dul moom rek mooy du architecte ah ah non non non manoo ko dàq ci ñeneen yi parce que lan moom nga tudd déedéet loolu man da nekk